fayaqulul imaamul xaafidul xujjatul caalam abu zakariya yaxya bnu sharafin nawawiyu dimashqiyu shaafici rahimahullahu tacaala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam. fil baabi ar-raabi'i wa sab'iin. kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillaahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci buntu bi wala ci garab ci garab bi nga xamante ne wala ci buntu bi nga xamante ne nii mooy soixante-quatorze. bi hadi buntu bi nga xamante ne nii moo doon wax baabul xilmi wal anaati war rifq gisoon nañu hadiis six cent trente-six bi ci lañ ne woon juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom benn mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala baala a'raabiyyun fil masjidi faqaama an-naasu ilayhi liyaqa'uu fiihi faqaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam da'uuhu wa ariiquu ala bawlihi sajlan min maa'in aw dhanuuban min maa'in fa innamaa bu'ithtum muyassiriin wa lam tub'athuu mu'assiriin mu ne rawaahul Buxaari xadis boobu nga xam ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dane benn kaw kaw dafa tuur ndox ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam nit ñi daal di jóg jëm ci moom ngir aaye ko dal ci kawam yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga leen baleen ko te ngeen sotti ci fi mu tuur ndox mbéewalem yi baag bu fees dell ak ndox mu ne leen nag dañ leen a yónni yëg leen ne dëgg-dëgg dañ leen a yónni ngir ngeen di yombal kenn yónniwu leen ngir ngeen di jafeñal waaw léegi xadis boobu boo fàttale ko moom lañ gisoon gisoon nañu taxriiju xadis bi waxoon nañ baat yi ci gàttal gisoon façon yi nga ni nga xamante ne noone <coughs> lañ ko solo ak euh, Seyna Anas xadisam bi bon waxuñ la nag xadisu Mawlana Ibn Abbas yeeg ñeneen ñiñ la waxoon te imaamu Tirmidhi ñoom waasila ñoo ñépp radiyallahu anhum ni ñu ko soloowe indiwuñu ko woon côté boobu eh, ngir bañoon a guddal eh, waaye gisoon nañu xadiis sayyidina anas eh, radiyallahu taala anhu wa ardaa nga xam ne mook xadiis bi benn la di nettali même xew-xew bi na ko noonu xadiisu saxaaba yooyee ñu la wax it xew-xew bi la doon nettali mooy xadiisu ibn Mas'ud Abdallah ibn Abbas ak Wasila ibn al-Asqa'i ak yeneen yoo xamante ne nii sax ay maraasil lañ mooy ay taabi'i ñoo ko nettali eh, di nettali di wax même xew-xew bi yooyu jotuñu woon ci dugg eh, eh, loolu tey nag insha allahu taala ñu waroon a dugg nag ci wàllu jàngat yi nga xam ne moom la feeñ ci xadiis bi lenn ci jàngat yooyee ndax yu bari la première laaj moo doon te mooy doon suñu liñ doon faral di laaj xadiis buñ mën di gis mooy ana ban lëkkaale la xadiis bi am ak li nga xamante ne mooy bunt bii nga xam ne moom laal imaam daal di def muy baabul xilmi wal anaati wa rifq bunt bi wax ci teey ànd ak sam xel mu ñaw bi settantal mbir yi wal ana akub dal war rifq ak ndànku nekk koo xam ne dangay ngay teey dangay ngay dal dañ naan la xadiis bii lëkkaaleem leer na yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ni mu doxale salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi mooy kaw kaw bi bi mu ñëwee tuur ndox mbéewal ñu koy wax ci geneen kàddu gën a dëgër saw ci biir jàkka ji Eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam saxaaba yi dañoo tëb waaw fa zajarahu nnaas comme ci riwaay imaamul Buxaari yi bële ci Seyna Anas riwaay Seyna Anas nit ñi daal di koy jàjj gis nañ riwaay imaam Muslim bi ñu ne ko tëb ma ma ma waaw arrêt arrêt waaw ngir pamti pamtee jëm ci moom ngir pamti pamtee daal di koy saax saaxee yonent bi alayhi salaatu ne leen da'u la taqta'u alayhi bawla la tuzrimu waaw ci yeneen riwaay bu leen dog ci moom ay tuur ndoxam loolu mooy dal bi waaw te moom lañ amoon comme niñ ko waxoon ci hadith sayyidatu Aisha yi génnoon bi muy tontu yahuud yi ni mu waxee yahuud yi dooma assalaamu alaykum ni mu leen wax ak ni mu dale dal ci seen kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mahlan ya Aisha ah dafa ndànka Aysa waaw waaw ndax kat borom bi inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi waaw inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu mooy fii yonent bi alayhi salaatu salaam dal googu naka jekk nga xam ne loolu la ko boroomam mooñe noonu la doxale tëbee nar koo pam ci pam te ñoom ñi mu wax ñoom ñi mu wax ci dal la leen wax loolu arrêté leen bàyyi leen kii non yuuxu leen da'u la tuzrimu la taqta'u alayhi bawla la leen ko wax ci dal da'u bàyyi leen ko bàyyi leen ko bàyyi leen <laughs> leen ko bàyyi leen ko waaw kon mooy dal te gis nañ riwaaye yi nga xamante ne yu imaam Ahmad bi yenn ci riwaa imaam Ahmad bak al imaam Ibn Maaja kaw kaw bi ci boppam loolu da koo jàngal waaw moo tax dal boobu yonent bi alayhi salaam doxal ak moom moo tax mu ne fa qaala al a'raabi ba'da an faqiha fa qaama ilayya bi abi wa ummi falam yu'annib wa lam yasub fa qaala inna haadha al masjida laa yubaalu fiihi wa innama buniya li dikri llah wala li dikri llah wa li solah la mooy kaw kaw bi ndànku ak dal jikko yu rafet yi yonent bay saasaam doxal ak moom premièrement gis na ñu ko naroon a pamti pamtee saax saaxee ko mu ne leen bàyyi leen ko waaye waxu leen bàyyi leen ko ngir moom loolu moom mu defal ko boppam déedéet <laughs> neew leen bàyyi leen ko kii maa koy lijjanti ak ya ñëwal fi yow ah yow da ngaa rep lan moo la dal lii moo la non <laughs> mu woo ko nee mu woo wala benn mu ñëw ci moom moo tax kaw kaw bi bi mu yeneen tubaab saa saa wax ak moom mu comprendre moo tax mu ne bi abi wa ummi. waat jënd naa ko moom yonent bay sa sama baay sama ndey waaw falam yu annib gëdduma réprimandé wu ma walam yasub ta ta ta ta ŋàññu ma waaw lan ma wax ci teey waaw moo tax beneen bi mu ne masumaa gis jàngalekat bu mel ni moom waaw masumaa gis jàngalekat bu mel ni rasulillah alayhi salatu wassalam allahu akbar <laughs> waaw ah walam yadrib mu yokk ko walam yasubba ci riwaay imam ahmad walam yu annib walam yadrib allahu akbar kon gis nga loolu tax na moom ci boppam xamul woon li mu def dafa ñëw tuur ndox def lu garaaw jàpp ne garaawul nit ñi nar koo duma yeneen way saa saa doxalan moom ndànk ba pare expliqué ko waaw jëfin gi dal na waaye wax bi dal na te loolu boo koy doxaleek nit koy yar wala koy jàngal lu bari borom bi day def mu dégg li nga wax léegi nag contraire bi mooy lañ la waxoon ci al-unf bañ koy gis ci xadis yële yu sayyidatu Aisha yi dellu ci waaw yooyu moom du tax waa ji jàpp dara yuuxul guddee ba bëcc moom muy continuer ci li mu noonu parce yaa jaaroo ci clé bi ndax kat ar-rifq mooy borom bi dafay joxe loo xam ne du ko joxe ci li nga xam ne mooy al te day yombal def ay yomb yomb ay mbir yoo xam ne bunt yi muy ubbi ci boo dalee du ko ubbi ci leneen lu dul moom Allahu akbar kon lëkkaale baa ngo yeneen bare sama ko doxal kaw kaw bi it loolu da ngay gis ne ar risque day jariñ non seulement koy def mais day tax ka muy waxal wax ja àgg ci moom message ba mu bëgg a mu mën a jàll moo tax kaw kaw bi mën a wax lii ginnaaw gi bi nga xamante ne nii ba pare ne bi am ummi jënd sama baay sama nday waaw kon loolu mooy lëkkaale ndax al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullahu daal di indi lii waaye ginnaaw gi yeneen tubaab saa salaam ginnaaw loolu bokk na ci li lëkkaale bi ba léegi li mu wax saxaaba yi ne leen innama walam tub'athu mu'assirin innama dëgg-dëgg boo istum dañ leen a yebal kan lañu yebal ndax yonent baay saa saam la borom bi yebal la waaw moom la yebal ci jaam yi waaw huwa alladhi arsala rasulahu bil haqq wala nan la ko wax suuratul jumaa huwa alladhi ba'atha wala ba'atha ndax fii comme que maanaam <laughs> tubaab nañ jël bopp waaw <laughs> huwa alladhi ba'atha fil ummiyyiina rasulan minhum yatlu alayhim aayaatihi wa yuzakkiihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikmata wa in kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin Allah boroom bi ndax moom la yebal de nee na moom yàlla mooy ki nga xamante ne huwa turam bu màgg boobule mooy ki nga xam ne moo yebal ci ñi nga xam ne ummi yii na leen ay ndayu ay kojum nday lañu waaw <laughs> rasulan ndaw mu yonent bi alayhi salaatu waaye nee na yéen yéen dañ leen a yónni waaw ndax moom la ñu yónni mais boroom xam-xam yi te ñooñu nga nekk ca kaw ñooy bo ñooy saxaabaam yi radiyallahu anhum ñi taawu xam-xam bi bu ñu koy jottali di ko jàngale ci seeni wax ak seeni jëf nañu xam ne ñu ngi taxaw palaasu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndaw sharaf allah moo taxoon mu ne ballighu anni walaw aaya jottalil leen ma même bu dee benn aaya la waaw mu nekk sharaf ballighu taklif la anni sharaf walaw aaya taysir la allahu akbar taklif bu yomb la ballighu anni ay yonent bay saa saa wax nañ ko jottali loolu yonent ku ku màgg bu la joxee ndigal mooy màgg na waaye anni sharaf ndeysaan kan ngay jottali rasuulu rabb alamin ndaw yeneen yàlla waaw azza wa jalla alayhi wa walaw aaya mu yombalal taxfiif yombalal ñu ko waaw moo tax difficile moo tax mu ne innama bu'ithu loolu lépp di waaw kon nag mooy di leen jàngal ne li bu lu mel nii amatee bu leen doxale ni ngeen doxale mais doxale leen man ni ma doxale ndax innama bu'ithum te lañu borom bi ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmal axir waaw kon moom la ñu ne mooy suñu royukaay bi gën a mat bi gën a baax te moom dong lañu borom bi royloo rasulullah kon nag dañ ne sallallahu alayhi wa sallam dañ leen a yónni dañ leen a yebal muyassirin mooy da leen a daggal képp koo xam ne yaa ngi taxawee dara ci mission yonent bay saa saa yëgal ne moo la daggal lenn ci mission defal la moo tax waroo mel ni ku nekk. waaw boroom xam-xam bi warula mel ni ku nekk waaw di jaay ne moom voilà euh, c'est le président normal c'est le président normal c'est le c'est le boroom xam-xam normal il est décontracté il ak yooyu waaw moo tax mu nekk yoo xamante ne xaarimul muru ala mu koy def waaw man na nekk imam ñu fekk la nga naan bon ngay ngay surfeek hein di ànd ak gaa dem plage ba di surfer di wane ne waaye laa yow da ngaa nekk au diapason voilà di sol sa yu seere yoo xam ne sa lépp sa forme yëpp lay wane nga ñëw di jaay ne yow yaay imam voilà mooy loolu warul loolu yellul imam di ko def yow da ngaa xamul kan nga taxawal place am alayhi salaatu wassalaam moo tax yooyu ngay gis léegi ñuy jaay ne voilà moom c'est un imam vraiment au diapason quoi non lui moom day dund ak dundam ak ak ak ak ak jamonoom quoi c'est ça li ma man n'interdit pas nangam kàcc kay ngeen di wax am na yoo xam ne du sax lu xaram dëgg-dëgg waaye loolu am na fooy tollu yooyu waroo ko def waaw te loolu fii mu ne mooy xoolal image dafa baax ci ci l'islam te yàgg nañ koo wax te ñun ñépp ci yam gis nga boo fi ñëwoon dem benn médecin di ko seeti jaar Doctolib bu dee anta wi faransa jël rendez-vous wala nga am rendez-vous benn médecin nga dem bi nga agsee médecin bi daf laa war a opérer waaw nga ñëw fekk médecin bi sol ngandum caaya boo xam ne <coughs> teg ci benn booy doole waaw mbagg yaa ngi feeñ ba pare mu sol benn yor benn soccu eh? ba pare eh? yor ay paaka yum teg ci wet gi ay sémmiñ ay martu ay fii waaw ba pare hein jël benn kap hein daal di koy sol jël ay euh, lunette renversante daal di koy sol nga agsi fekk ko muy déglu ay ay jazz walla non ba jazz ay tectonique ak ay ay rappeur ay rap nga accès ak mu wàññi affaire bi nag bii di yëngal bopp bi noonu laay mel ni kuy jaayu naan la naan la yes man aywa toogal bismillah toogal wala nga toog kooku yow de toute façon boo ubbee bunt bi gis ko ci xaal boobu ñu ne la kii wala war a opérer yow di ut benn excuse ba génn di jekke <laughs> mu toog waaw accès waaw yow yaay jiw waaw tay la heure bii lañ la waroon opérer waaw maa ngi waaw léegi yow di nga ne euh, may ma daa am lu ma fàtte booy wax lu amul sax oto bi daa am lu wala daa am lu ma kii rek ci kii ma ñëwaat wala dama am benn kii kii bu ma fàtte kii mu la waaw booy demaat doo ñëwaat lu tax parce que image bi mu joxe moo respectable ci koo xamante ne nii médecin la l'ordre des médecins c'est pas comme ça qu'on se présente waaw loolu nag yàlla tere na nga may wax li gën a màgg yépp muy xam-xamu yonent bi alayhi salaatu salaam ak li mu fi ne woon ni ko fi toogal waaw nga bëgg jàpp ne caaxaan yooyu duñ ci nekk déedéet loolu dafa am solo waaw innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin waaw loolu lépp ci rif tëgg la waaw <coughs> kon ginnaaw loolu kon loolu mooy lëkkaale bi yeneen jàngat yuñ ci mën a jànge moom mooy dañu war koo lijjanti waa premièrement premièrement al imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu dane eh, baala a'rabiyun fil masjid waa a'rabi boo kan la xam nga yi mooy pluriel eh, al al arab la mooy ñi dëkk ci kaw bi du les arabes waaw bu dee les al arabu bañ confusion boobu am moo plurielu eh, arabe ak benn bi ñu naan arabe ah, arabe yi al arab mooy ñu dëkk ci kaw gi moom lañ naan kaw kaw moom lañ naan campagnard moom lañ naan euh, <laughs> ñi nga xam ne ñooy ñu dëkk ci àll bi waaw waa kaw kaw boobu mooy kan boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi daal di ciy wuute am na riwaaye yoo xam ne dañoo ñëw comme ne al imaam al haafis ibn hajar <laughs> rahimahullah daal di koy tudde muy riwaaya bi nekk ci al imaam ibn maaja bu waasila ibn al asqa'i Euh, daldi ne euh, bon Zul Xuwaysira la al-Yamani waaw foofu waaye it euh, al imaam Abu Musa al-Madini daal dina koy soroo ci as-saxaaba ci yoonu Muhammad ibn Amr ibn Ata an Sulaymaan ibn Yasaar lu mursal mu ne ittala'a Zul Xuwaysira al-Yamani mu ne ittala'a dafa ak mooy feeñ. ñëw ci jàkka ji Zul Xuwaysira Zul Xuwaysira euh, foog naa waxuñ bon tudd nañ ko fi mais pas étalé wuñ ci ci fii nii Zul Xuwaysira ci gàttal mooy nit ku ñàkk teggin koo kële ku yées koo kële nga xam ne keroog Xunayn bi yonent bi alayhi salaam doon séddale màngum Xunayn bi butin de guerre bi yonent bi alayhi salaam di jox al mu'allafatu qulubuhum ñi nga xamante ne dañ leen di jox ngir seen seen seen xol des ci l'islam ak ñi nga xam ne même duggatuñ ñoom Safwan ibnu Umayya Abu Umayya jox leen ay cent gëléem ak yooyu joxe lu bari te keroog joxul waalam saar yi dara Zul Xuwaysira daal di tëb ne Yonent bi alayhi salaatu salaam boobu ba léegi maa ngi lay gis ngay séddale mu ne ko ajal loo gis mu ne ko gisuma la nga maandu wal iyaadu billah Yonent bi alayhi sa salaam ne ko laqad xibta wa xasirta idaa ya'mununi ahlu samaa wala ta'mununi ahlul ard waaw waaw mu ne ko laqad dëgg-dëgg xibta kuttus nga wa xasirta perte nga ta kuttus nga bu dee ne man yonent bi saa saam du man maa maanu ndax waa asamaan dañ may wóolu te suuf duñu ma wóolu kooku noonu keroog nga xam ne bi mu waxee loolu riwaaya yi yenn yi ne Seydina Omar yeneen ne Seydina Xaalid ibn al Walid Abu Sulaymaan radiyallahu dafa tëb na yonent bi saa saam ku nekk ci moom da'ni adrib unuqa hadha al munafiq yonent bi saa saam bàyyi ma ma dóor doq naafiq bi yonent bi saa saam ne noo bàyyi leen du may nit ñi nga xam ne bañ l'islam lañ def ak di xaar lu bon ci l'islam ñu naan inna muhammadan yaqtulu ashaabah kene muhammad de sallallahu alayhi wa sallam day faat saxaabaam yi tag loolu lañ la doon wax sànq image ci l'islam daa am solo waaw bëggul may ndax euh, noon yi di reetaan naan wala di jame l'islam loolu ndax la al imaamu Shafi'i waxoon inna shamatatal a'da bala'u waaw reetaan goo xam ne reetaanu sam noon waaw di la ree ndax yaa ngi ci musiba loolu loolu rek loolu rek beneen musiba la goo xamante ne moo raw bi la dal waaw kon nag loolu yonent way sa kooku la mu ne leen bàyyi leen ko waaw dina génn ci ndigguwaa ji ci gaay dina ko topp ay lim ñoo xam ne yarhamukallah ay lim ñoo xam ne yéen da di xeet seen julli yi ak seen bu ngeen comparé seen julli seen julli na ngeen koy xeet waaw mooy jaamu yàlla yi lépp daal ci gàttal ñoom lu ñu def yéen bu ngeen ko comparé te ñoom Seydina Abu Bakar doon wax de ñoom Seydina Ali ibn ñoom Seydina Umar ibn al-Khattab ñoom Seydina Mu'adh ñoom Seydina Abu Abu Abu Abu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum da di xeet seen julli yi boo ngeen ko comparer seen julli yi waaw waaye seen woor yi seen lépp waaye malgré lépp du weesu seen doq yi seen put yi du ko weesu mooy yàlla du ci nangu dara muy xawaari ji mooy kii mooy seen njiit mooy maamu xawaari ji mooy dul xuwaysira al al al al al tamimi ñi ne al yamani al yamani waaw kon waaw léegi am nag ñu ne li moom mii la am ñu ne noo du moom noo du kii ku mel ni waliyuddin al iraqi di doomi al imam al iraqi bi dana mukk du moom parce que gis nañ yoo xam ne waa ji dafa ñëw jaayante riwaay ibnu abbas bi dana jaay jaayante yonent bi alayhi salaam loolu tudduñu ko riwaay boobu waaye gis nañ yoo xam ne am na riwaay boo xam ne bon même bu dee boobu dëgërul bu sëy naa anas dane eh, eh, kii nii en fait kaw kaw bii dafa laaj yonent bi alay saa saam ne ko yonent bi alay saam waa nit ki bu bëggee nit gisoon nañ xadis boobu sopp nit ba pare waaye eh, deful comme ñoom yonent bi alay saam ne ko almar u maaman aham waaw nit ki ak kamu sopp yowmal qiyaam Seyna Anas ci la doon waxe ne ci la soog ko xadis bii nii wéru Seyna Anas gisoon nañ xadisam bi boobu mu ngi ci imaam Muslim mu ngi ci saxee yi que loolu moom lu sax la est kii la nag am na riwaaye bu ne kii la moom mii la moo waxoon loolu kaw kaw bii la léegi ci kaw noonu Seydina ne man keroog kontaan temps yi rek ko fàttali nañ ko fi lu toll ni kontaan bu ñu kontaan fan yooyu bés boobu parce man damaa sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam sopp Abu Bakar sopp Umar radiyallahu anil jami' ah, waaye man manumaa def ñoom li ñu def waaw waaw <coughs> comme que sopp la moom sopp gi moom dëggu na ni sopp naa leen waaye manumaa jëf seen jëf te yonent way saa saa nee na nit keeg ka nga sopp yowmal qiyaam yéenay ànd waaw am na riwaay ne moom mii la woon nag kaw kaw bii la kaw kaw bii moo <coughs> moom mii moo ko waxoon waaw <coughs> kon kooku moo mu ne mukk kon ci manu la doon manu la doon dul xuwaay sara dul xuwaay sara di naafiq bu bon di xawa xaariji boobu xaari yi bu yées la alors que wute nag Zul Xuwaysira mi nga xamante ne mooy kàccoor bu mag bi waaw kon nag waa léegi c'est bon <laughs> hein léegi budul moom te loolu euh, euh, wax nañ la yoon yi mu jaar dëgërul loolu moom dëgërul loolu dëgër defu ko léegi am ñeneen ñu ne non non moom kon loolu dañ koy évacuer moom du dul xooy sera te gis nga waa ji dane allahumma arhamni wa muhammadan waaw yërëm ma ak sayna muhammad beneen ighfir li wa muhammadan wala tarham ba'dana ahada te bul bul bul bul yërëm kenn après après ñu voilà euh, kooku ba pare gis nga bi mu paree ci riwaay imam ahmad bi ñu fàttale sànk imam ibn majah falamma faqiha bi nga xam ne ci la dégg bi mu tekkee li yonent way sa saab wax lan la wax gis jàngalekat bu mel wallahi lam yu annib walam yu sab walam yadrib waaw kooku du Zul Xuwaysira voilà loolu moom mooy li gën a dëgër que ne du moom léegi nag kan la <coughs> léegi am Abul Hasan ibn Faris rahimahullah mu ne ci Uyayna ibn Hisn la <laughs> al <laughs> kii de Uyayna garo mala ngeen a man oyeena man yàgg lañ ko fay gis bi nañ ko fi moo fi ne woon moo ne woon yeneen tubaay saa saa bi mu gisee mu fóon euh, kenn alxasan wala alxusayn bu leen nee yéen da di fóon kenn mu yeneen tubaay salaam man am naa fukki doom ba su kenn la yeneen tubaay daal di koy xool benn xool <laughs> ci ne ko man lu ci sama yoon bu dee ne yàlla daa xëcc sa yërmande ci sa xol bi <laughs> voilà <laughs> waaw Euh, euh, euh, moom Uyayna moo waxoon Seydina Umar rek waxam ja ibn al-Khattab waaw <laughs> ba Seydina Umar nar koo dóor yar bi ci bopp bi Uyayna moomu comme que kaw kaw la woon boo xam ne mais sang la woon moo tax woon <laughs> ne <laughs> dafa yéeme dugg ci yonent wala saa saa gis Sayyidatu Aïsha quoi mu ne yonent wala saa saa mais kii kan la mu ne ko mooy kii mooy Aïsha mu jàpp mu jàpp ne daal kii daal bon. dafa eh, tuuti quoi yore tubaab saa saa nañ ko utal keneen quoi maanaam moom mu may wax wax yu mel noonu <laughs> yore saa saa ne ko ne ko demal ne ko demal après bi mu demee dañu la wax naan mais kii kan la mu ne ko kii <coughs> yore saa saa ne ko kii yooyu yooyu na <laughs> ne ko kii yooyu yooyu na de ah gis nga ne nii la mel de mooy côté jikko moom côté doxalin quoi côté doxalin mooy liñ naan magum boppam la daal <laughs> waaw moom magum boppam la moom ni mu ko yëgee rek la xam. ndax kaw kaw kaw kaw kaw la bu jógee ne le moom waaw day ñëw nag Medina léeg-léeg <laughs> waaw <laughs> ne nag waaye ni mu mel nii yëpp ah bu taawun fii yaa ngi moom moo fay sang bi moom la ñuy ci waa Xatafaan googu ci euh, euh, néeg ba waa waa banu Fazaara mooy seen kilifa de voilà <laughs> mooy yaa ngi tam na am ñu ne moom mii ah, moom moom mii la moom al imaam Abul Hasan ibn Faris ne moom la. am ñeneen ñu ne non non kii du euh, du Uyayna al Aqra la ibn Habis at-Tamimi <laughs> loolu Abu Bakr euh, at-Tariikhi <laughs> moom moo euh, nettali jële ko ci Abdallah ibn Nafi' al-Muzani kene non al Aqra la ah. non non non kii al Aqra la laa <laughs> al Aqra la ibn Habis al Aqra mooy beneen moom itam ci kaw kaw yi la bokk Euh, kaw kaw moom nag ci waa banu tamim la bokkoon waaw oo yey na wax nañ la waa banu fazara euh, euh, al aqra ci <laughs> itam am na ay ay ay yu xoromoom tamit xam ne dencaale na ko yàgg ko fee wax oo yey na ak al aqra ak ba yonente ay saa salaam di séddale màng mi <laughs> <laughs> ba mu gisee ren saa salaam mooy li Zul Xuwaysira bi muy wax lool ñoom ñu ñu ko fa woon voilà <laughs> mooy moom eh, eh, mooy ñett ñuy ne ñoom la yépp keroog Xunayn fekk nañu ko